kon ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal wàllu calendrier calendrier naka lañ koy defare wala lu aju ci wàllu calendrier incha allah ñu ko xamal ci biir waxtaan wi naka noonu tamit ginnaaw ci xam-xamu biddiw wala ci xam-xam boobu ci la ñuy sukkandiku ngir mën a taxdit waxtuy julli yi incha allah danañu indil tamit naka la ñuy xamee waxtu julli te ñu ko bëgg ci ci kaw buñ ko bëggee jaare ci suñu taxawaay wala suñu ker maanaam ker naka la ji sukkandikoo pour xam ci waxtu julli danañu xamal tamit bu ñu waxee almunajjimun ñooy ñan wuute bi nga xamante ni tamit am na ci diggante almunajjimun wa ulamaul falak incha allah wuute boobu incha allah danañu ci indi aslëf ak yeneeni tomb yoo xamante ne aaju na ci aju aju na ci xam-xam bi nga xamante ne moom la fa yéene waxtaan incha allah danañu ko baax ci waxtaan wi kon xam naa ne ci tënk rek euh, noonu la fa waxtaan wi fas yéene dox incha allah bi mu ñëw nag moo ànd ak ay mbokkam yoo xamante ne li ko indi fii rek moo leen fi indi muy sàkku si fi aw yiw te yiw woowu yàlla nañu jàll jotale jotale ñu ñun tamit yàqal làq làqal leen ko fu yàq yàgg fu yàq eggut mi nga ànd ak euh, sëriñ Ahmad Sow ak sëriñ alaaj gise ñoom tamit ñu bàyyi ko ba ndakaaru gunge ko ñëw rek ngir sàkku si fii aw yiw ak bokk ak ñoom bokk ak ñun li nga xamante ne yàlla baax na ko ci wàllu xam-xam yàlla nañ ci yàlla fay kon ci tënk rek nii la fas yéene waxtaan fas yéene incha allah dañuy jox kàddu gi rek sëriñ eh, professeur sëriñ Modou Ndiaye ci tomb bu solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tof def ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu Amen salaatu wassalaamu ala sayyidil abraar wa ala aalihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan su mboroom defal ñu mu tàmbalee ko ren ay koor yu bëree bëree bëri ñu sàkku ci ab yool yool boo xam ne bii bu ñu demee yowmal xiyaam du ñu bëgg lu may ñu delloowaat ñu àddina ngir lan ngir ñu dolli lañ doon def di nuyu nag euh, tey sargal alwafa ñépp nag ñépp amul kenn koo xam ne kii bàyyi képp koo xam ne ki membre nga ci alwafa rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sargal waaye nag waroon na jiital ci nuyoo bi xalif général bu Daaru Muxti di sëñ Abbas Mbacke defe naa ne bu ma ko nuyoo rek bépp famille boo xam ne bi mi ngi bokk Daaru Muxti tugg na ci biir euh, di nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy ñi fi teew ak ñi nga xam ne ñi teewuñu ci gis waaye ñi ngi cee teew ci asamaan yi ak gox yu fasantikoo yi ci jaww ji ci jëmtukaay boobu ñu tuddee internet di leen ziar bu baax di fas yéene mbokk yi ginnaaw bi ma leen sargalee indi benn façon wu xam-xam boo xam ne bii xam-xam bu amoon la ci mag ñi waaye daawuñ ko faral di waxtaane ci biir mbooloo euh, ñu ko ragaloon lañ di ko waxtaane ci biir mbooloo ndax diingate ci dafa gaaw sànni ci nit xeerit dafa gaaw waaye li tax loolu it dañ doon bañ ñu bari dugg ci biir xam-xam bi ndax tarxiis ci jàll ci beneen boo xam ne bi bokkul ak yoon wi yàlla gërëm dafa gaaw mën nga koo def te doo ko yëg te suñ la ci jéemee génne sax coono bu métti lay doon ndax dangay yaakaar ne yaa ngi ci dëgg euh, alwafa nag li ma leen di encourage mooy aaya bii su mboroom wax ne boo de auzu billahi min alsheytan irrajim ya ayuha alladina amanu ida qiila lakum tafassaxu fi lmajlisi fafsaxoo yafsaxillah lakum su mboroom nee na bu ngeen di nekkee ci seen daara seen mbokk ñëw nee na yaatal leen daara ji utal leen fu toog su ngeen ko utalee fu mu toog rek su mborom utal leen yéen feneen fu ngeen toog loola mooy lan mooy joxe dara ja xañewut daraja te yaakaar naa ne loola mi ngi fi beneen kii bi mooy ubbee mooy mbiru ilmu nujoom ilmul falak ilmul kawniyaat lum ci mën di doon rek xam-xam la boo xam dafa làmboo kow ak suuf loolu xam-xam la bu doy waar ndax dafa am ñaari fan dafa am astronomie mooy li ëmb lépp waaye dafa am ci biir astrologie benn xeet la ci biir boo xam ne bii maanaam moo ci gën a siiw waaye moo ci gën a ñàkk solo moo ci gën a siiw moom la nit ñi bëgg waaye yàlla bugg ko kon il ñu leeral foofu lan moo tax ñu bari daawuñu bëgg di dugg ci genre xam-xam yu mel nii ndaxte dafay indi juyoo ma njëkkee ci astrologie dama ci génne fànn yu tuuti rek pour ñu xam astrologie dafay laaj divination divination mooy nga génne ci sa xel loo xam ne li nekkut nga nekkal ko maanaam muy seet koo xam ne kii xool nga ko mu taxaw nga xool ci bët yi xool kanam bi xam ne kii jafe-jafe nga ne ko yow dana nga am jafe-jafe njàqare xol évidemment ku ne am na njàqare xol loolu mooy une divination mooy wax loo xam ne lii yàlla moo ko waroon a xam ci doomu aadama mooy indi une divination yàlla ko waroon a xam waroon ko wax yow nga fexe koo wax yow soo mu ne kon léegi dafay prédire dafay fexe ba li nga xam ne lii moom nga waroon a wax yow wala nga waroon ko def mu wax la ne la loolu nga war a def tey mi ngi mel ni suba. ñu ne la suba di nga am xaalis bu bëree bëree bëree bëri xamu ci dara mais da koy prédire da koy wax suba bu fekkee ne yow sa wërsëg danaa yem ci téeméer nga am ñaari junni nga ne ah seetkat ba waxoon na ma ko keekat giskat la nga tàmbali koo gëm moo tax yonent bi nee na ku gëm seetkat ku dem ci kaahin seetkat mu wax la nga gëm ko yow ci sa bopp yaag moom yéen a yem ñeent fukki guddi kenn du nangu seen julli kon gis ngeen léegi nag mu bëgg la jël yaw ne kañ nga juddu nga ne ko bis sàngam mu ne la bis boobu day biddiw sàngam moo fekkoon te biddiw boobu day dañu wax ne képp koo xam ne kii juddu nga ci biddiw boobu fekk yow nangam mooy doon sa jikko wala alal ngay doon ku gaaw a mer ngay doon wala kilifa ngay doon wala ab siboor ngay doon wala leneen leneen waaye su la bëggee lu la neex mu xool xam ne yow mii kat borom alal nga dalay wax lu la neex waaye su fekkee ne xool na xam ne yow mii kat am nga jafe-jafe dal naan biddéew bii moo tax yow bi nga judd biddéew bi am jafe-jafe moo tax parce que dafa laaj euh, une intuition moom xam-xam boobu mooy astrologie dafa laaj une intuition laajul présision par contre bu dee astronomie nag moom dafa doon loo xam ne lii lu nekk la ba pare mi ngi mel ni suuf si asamaan yi euh, weer wi jant bi nekk na ba noppi léegi nag yow ngay étudier diggante jant bi ak weer wi ak doxinu weer wi ak doxinu jant bi loolu mooy astronomie dafay laaj xam-xam bu leer nañ boo xam ne bii laajut lambut une précision la laaj kon defe naa ne buñ ko àndee ay loi la yoo xam ne yii mi ngi mel ni euh, ñu ne la tey weer wi dafa am ay manazil yu muy dox ñu limal la manazil yi muy ñaar fukk ak juróom-ñett weer wi tàmbali ci benn manzil di dox di dox di dox ba ñaar fukkeeli manazil ak juróom-ñett léegi ñu ne la des na ñaari fan parce que weer wi weeru fan weeri fan la ana weer wi foofu loi moo lay indil weer wi dafa xëy xëy na loolu wolof xam na mooy weer wi xëy na loolu mooy loi wu astronomie jant bi bu génnee tey. bu demee ba nga xool sa takkandeer nga taxaw ci digg jant bi ci digg mbedd mi nga xool sa takkandeer gisoo lu avancé gisoo lu lu dellu ginnaaw nga xam ne kon midi jot na kon jant bi mu ngi ci digg njoloor loolu lañ naan midi zillu zawal loolu ay loi la yoo xam ne yi du du euh, kumpa du leneen loo xam ne lii lu seet la euh, di ko uti déedéet loi boo xam ne bi dafa nekk loolu la astronome di étudier bokkul ak astrologie nga xam ne dafay làmbatu di la wax loo xam ne lii bokkul ak li nekk léegi nag ñaar yooyu seen xam-xam nag moom la ñuy faram-fàccee nii tey pour wan leen ne leen alxuraan dafa andi lu bari ci astronomie boo xoolee tey ñu tàmbali ci weer wi ñu ne la wal qamaru qaddarnaahu manazila xatta aada kal hurjunil qadim ñu ne waaw manzil yooyu ana ñu yan ak yan lañ ah il faut nga xam ko parce que suñu borom wax na ko ba noppi yow nag yaay gëstu ci xam-xam bi manazil yooyu ñaar fukk ak juróom-ñett def naa waxoon naa ko fii sànq léegi bu ñu gisee. manazil yooyu di ñëw benn par benn bu weer wi tàmbalee benn fanam ci benn manzil lay dugg manzil bi muy dugg da koy génn bu soo mu dugg ci beneen et pourtant jant bi day dugg ci manzil moom it daal di ciy génn jant bi bu duggee ci manzil fukk fen ak ñett la fay def bu weer wi duggee ci manzil benn fan la fay def donc différence boobu lan la li faut ngeen étudier ko ba xam lan la loolu mooy les lois de la nature loi la yoo xam ne su borom moo ko teg kenn mënu koo nattable kenn mënu ci génn kenn mënu koo randal euh, xam ngeen ne at mi ñu ngi ko xaaj ci ñeenti ñeenti fusool mooy loolu ñu tuddee rabiix benn sayf ñaar xariif ñett ak chitaa muy ñeent ñeenti fusul yooyu la ñuy xaajale at mi at fusul bu ci nekk faslu bu ci nekk nag dafa am euh, ay manazil yoo xam ne yii ñoo fay dox juróom-ñaar lañ manzil bu ci nekk boo ko xoolee ñetti weer la ak benn fan ak genn wàll ñetti weer la benn fan ak genn quatre jours virgule un un bu ñëwee ci printemps muy rabiyeex rabiyeex am na fas bi ci njëkk dem manzil bi ci njëkk bi weer bi njëkk a dugg mooy farxul muqaddam teg ci farxul muaxar dal di ci teg bëtnul xóot su noppee teg ci nutxu bu noppee teg ci albuteynu bu noppee dina ci teg soraya du noppee teg ci dabraan dabraan moom defe naa ne moom siiw na ci baykat bi dabraan euh, loolu mooy printemps mooy rabia beneen bi ci tege mooy sayf sayfu mooy été mooy temps tàngoor tàngoor beneen bi nga xam ne bii mooy euh, manzil bi ci bi mu njëkk ñu indi mooy han haqahatu haqahatu teg ci hanatu teg ci zirah teg ci suraya euh, nusratu teg ci su euh, torfatu teg ci al jabahatu jabahatu nag contrairement ay yeneen yi ñépp fukki fan ak ñett la ñuy def waaye moom fukki fan ak ñeent lay def lu tax parce que boo xoolee at jant bi juróom benn fukki euh, ñetti téeméeri fan lay def ak juróom benn fukk ak juróom waaye bu tegee ñeenti at day am benn fan bu ci dolleku mu nekk ñetti téeméeri fan ak juróom-benn fukk ak juróom-benn léegi nag foofu fan lañ koy dugal ci jëbbaxatu bii lañ koy dugal quatorze quatorzième mu nekk quatorze toujours ci jëbbaxatu bii lañ koy dugal ñépp danañ nekk fukki fan ak ñett boo calculer sa machine euh, quatre-vingt-onze virgule un quart boo ko multiplier par sept multiplier ko par quatre dalay jox trois cent soixante-cinq jours. mu jeex waaye boo ci dollee jëbawatu muy doon 14 mu def le 366 jours mu daal di jeex nga xam ne kon léegi du ma àggalee yeneen yi parce que euh, dafay gudd mais li ma ci mën di wax rek mooy ñeenti fusool yii bu ci nekk rek moom mooy euh, déterminer jant bi ci lan lay dox léegi nag ñu taxaw foofu tuuti am taxaw seetlu ana li ñuy def taxaw seetlu mooy ñu seetlu ne sunu boroom tabaraka wa taala benn façon jaamu rek la ñu wax ñu def ko ci jant muy julli juróom loolu ñu seetlu ko benn façon jaamu rek lañu sant ñu def ko ci ci jant bi muy julli juróom te li ñu yàlla sant ci jaamu lépp su weesoo julli juróom bëri na lool kon su ñu xamul nan lañ koy euh, adapté ci dat yan la ak ci nan lañ koy adapté ci njuumte la ñuy dëkk mi mel ni ku jëm ndar jóge Louga jëm ndar dal di jaar yoonu Touba kon lay xew xam nga mu ne kon loolu la ñu jëloon ci wal xamaru xadar naaw la gis ngeen kon su mboroom wax na foofu léegi ñu ñëw ci li nga xam ne lii moom mooy waxtu waxtu julli gis nga waxtu julli dafa soriwut te mënees na koo am ci suñu takkandeer duñu xool sa montre man ba ma ko jàngee ba noppi sama kër dama faa def ay rëdd yoo xam ne yi saa bu ma xoolee rek tàkkusaan jot na boo xoolee montre bi juste tàkkusaan day jot boo xoolee tisbaar jot na boo xoolee sa montre tisbaar jot na mag ñi dañu wax ne ci benn bayit lañ ko jëlee xad wudiyaat xad wudiyaat li zuhuri wal asri wuróofu taz ajaba abadahu hayun taz ajaba abadahu hayun loolu moo listu foofu ñeer ñi nga xam ne ñii ñooy euh, julli ana nan nga koy defee mu ne dafa la koy wax léegi mu ne fii mustawi xif taxawal foo xam ne fii dafa yemoo dafa yemoo wa zilaali alim sa keppaar na nga ko natt ba xam fi mu yem mu ne wakil li kulli shahrin nga jël weer wi nga nekk nag ñi ngi nekk mai janvier février mars avril mai juin kon juróom-benneel bi la boo xoolee ta mooy janvier racine bi mooy février ayn bi mooy mars ajim bi mooy euh, avril ba bi mooy mai euh, alif bi mooy juin kon ñu ngi juin sixième kon mu ne benn ndëggu benn ndëggu ngay am bu dee mois de juin nga teg sa tànk ci fi nga xam ne fii moom mooy fi wan ginnaaw jant bi boo fi tegee sa tànk ci mois de juin benn ndëggu ngay am benn ndëggu benn ndëggu boobu boo ko amee nga jël këriñ rëdd ko tisbaar jot na tisbaar jot na mu ne nag su fekkee ne nag dangaa bëgg dangaa bëgg xam tàkkusaan nu mu demee ñaata kañ lay doon nee na foofu nga yemoon ca ba nga yemee tisbaar teg fa sa ginnaaw tànk nattaat juróom-ñaari ndëggu nga rekk fa rëdd fa këriñ nga dem toog heure boo gisee keppaar gi dem ba foofa xamal ne tàkkusaan jot na te boo xoolee sa montre tàkkusaan da jot mag ñi noonu lañ defoon ñëw li tax ma wax la nag ne la wa sama yi zaatil buruj loolu dinañ ci ñëw asamaan si dafa am ay burj yoo xam ne yi fa jant bi daw jant bi mi ngi ci ñeenteelu asamaan weer wi moo nekk ci asamaan bii nga xam ne mooy asamaan bi dend ak bi bi suuf si nekk ñun ñoo bokk asamaan bi nga xamee ne bi nag we jant bi mu nga ci ñenteel bi asamaan bu yee dox ci burju burju bu janvier juróom-ñeenti ndëggu la lay jox juróom-ñeenti ndugg burju février juróom-ñaar burju mars ñett astaxfirullah burju mars euh, euh, juróom juróom la lay jox juróom burju avril ñett burju mai ñaar burju juin benn loolu mooy lan loolu mooy jant bi du dox kon ci benn ci benn burju kese day yéeg ak a wàcc burju yooyu juróom-ñaar lañ day fukk ñaar lañ je veux dañuy yéeg ci benn di wàcc di yéeg ci benn di wàcc bu mu yéeg bu mu dugg bala ko génn weer wi dafa dee donc day wër moom su duggee ci benn burju balaa moo génn ci burju boobu dugg ci beneen weer wa dafa dee muy janvier février mars ba at ma jeex muy fukki buruj ak ñaar moo tax su borom ne wa samaay zaatil buruj kon foofu ci burju yooyu ci ngay xamee ndëggu pour mën a natt sa heure julli soo ko nattoon tey am na yenn heure yi ñu lay jox yoo xam ne yii yu sori lay doon waaye yi ngay am mooy gën a jege te mooy gën a baax ndax lan dafay leen kooku mooy taz hajaba abadahu hayum kooku mooy li ngay natt ci sa ni ngay natte heure julli ni ko xamee ci sa takkandeer beneen bi mu ne waaw indi na waxtu juróom ba tey mi ngi fi indi na waxtu juróom fii aaya bii fa subhaana fa subhaanallaahi hiina tubsoona benn mu ne foofu euh, euh, ñëw na maghrib ak ak hisha fa subhaanallaahi hiina tumsoona kon hisha ñëw na ak maghrib mu ne wa hiina tusbihoona ñett suba ñëw na mu ne walowul hamdu fi samawati wa fil ard wal ard wa hashiyan xoolal foofa nee na alxasr ñëw na tàkkusaan ñëw na nee na wahiina tuzhirona nee na zohri ñëw na tisbaar ñëw na kon waxtu juróom yi tënk na ko ci aaya boobu kon saa boo soxlaatee ne yaa ngi bëgg a def dara loo xam ne lii mën nga koo gis ne euh, euh, tënk bi dangay jël rekk taz hajaba abadahu hayun weer wu nekk rek à partir de janvier nga jox ko benn araf kon euh, génn na foofu moo tax mu wax ne inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta kon waxtu yépp nag génn na ko ci téere bi léegi nag nan ngay gëmalee tubaab bi nga xam ne moo defar montre ne moom mën nga cee wékku pour julli pour julli te yàlla génneel la xam-xam gu leer naññ ci sa bopp ak ci mbindeefam nga taxaw ne loolu duma ko gëm loolu beneen façon doomu aadama bu ñu noppee ci loolu mbokk yi ñu ñëw ci ci leneen waaw euh, calendrier calendrier nag lu doy war <laughs> loolu moo moo tax ba daanaka eh, ñu bari dañuy juyoo ak a juumoo calendrier eh, dafa nekk loo xam ne lii mbokk yi suñ ko dee taxaw di ko jéem a taxawal fii rek lu bëri mën naa dem wàcc ñu fi ci waxtu waaye dama ciy wax benn eh, jëdwal bu tax ñu mën a xam lan mooy calendrier yenn saa yi ñu def benn weer ñu def ko fan weeri fan yenn saa yi def ko ñaar fukk yenn saa yi sax dafay war a doon fanweer eh, dafay war a doon ñaar fukk juróom-ñeent ñu def ko fanweer wala mu doo war a doon fanweer ñu def ko ñaar fukk juróom-ñeent loolu moom du précision du précision bien que ñu bëri dañ ko teg ne diine la mais du prestige te diine prestige la laaj ñu bëri dañ ne diine la mais boo ko tegee ci précision moom mooy précision dëgg dëgg dëgg te diine moom mooy prestige yàlla euh, diine moom laajul lambatu képp koo xam ne ki yaa ngi lambatu ci diine rek defoo loo li ngay xam te des fois weer ñëw nekk 30 te 29 la waroon doon des fois mu ñëw nekk 29 te waaye dama leen di jox benn jëlwal comme ni ma leen joxee ci tas hajaba bi bindal bindal yaxya yaxya tahajjud tahajjud bil layl yaxya tahajjud bi layl bindal loolu muy fukki araf ak ñaar araf boo gis mu am tomb <clears throat> nga nga jël araf boo gis nga jël araf bu nekk nga jël ko benn weer tàmbalee ko muharram ba ci zol hijja araf boo gis mu am tomb fanweeri fan lay def araf boo gis amul tomb ñaar fukk juróom-ñeent lay def def naan loolu leer na maintenant ma gën a xóotal ci gis nga weer jaru tox sax ci ci ci soow bi déedéet gis nga weer soo ko bëggee xam dëgg da koy xool ca ba muy xëy gis nga weer buy xëy dangay gis weer xëy ci ñaar fukk ak juróom-ñaar 27 weer woowa da leer ne ñaari fan lay def ci biir dal di génn muy fanweeri fan weer boobu ñaar fukk ak juróom-ñeent lay def 27 28 29 mu génn ci kaw ci bët set ga di premier kon xëyteel weer ci la ñuy xamee ndax weer wi ñaata fan lay doon xëyteel weer maintenant bu fekkee dafa xëy ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàppal ne weer woowu fanweeri fan lay def loolu leer na nañ du taxaw sax. parce que ñaari fan lay am ci biir génn ca kaw ca la lendemain di premier jour benn fan bu njëkk gis nga loolu rek boo xasee ba xam waratoo xool calendrier waratoo séntu weer ci soow bi waratoo def leen da ngay am une précision nette weer daal buy am buy génnee bu xëyee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay def kenn du ko nattable bu xëyee nag ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett xamal ne weer woowu fanweer lay def kenn du ko natab loolu rek doy na doy na leçon ci ñu mën a xam weer exactement lan la wala lu tax ñun ñii ñëpp jullit ci Sénégal ñu di ñu gurgur di ñu làmbaloo ay weer te su borom wax ñu ne li taalamu adada sinina wal xisaab lu tax loolu te war nañ koo xam doomi soxna yi nag ñoo ko war a gën a xam ñoom it ndaxte am na bis yoo xam ne yii ci la ñuy war a soxla seen kurus bis yooye bis boo ko ratee lu nga la nga doon def loolu moom xaw ma euh, xayaan ku dégg séeréer def naa war na ñoo xam ñoom doomi soxna yi fi ne li may bëgg a wax bu ñu ne la benn fanu dimanche démb doonoon ñaar fukk ak juróom-ñeent tey war a doon fanweer ñu ne la tey mooy benn fan nga tàmbali benn fan li ngay liggéey anam yaa ngi liggéey ci làmbatu demoo fenn li ngay liggéey doxul kon doomi soxna yi ñoo war a rey seen bopp ci gëstu xam-xam bii ba mu leer leen nañ ndax jaamu yàlla pur mi ngi fii ci weer bi jant yi moom amul nattable parce que jant bi amul secret weer wi sax amul secret dañu ko nëbb rek waaye bu ñu ko gëstoo rek xam ko bu ñu koy gëstu léegi di ko xam léegi waxtu li may wax nag ci ñaari façon xam-xam yi boo moytoo bee rek tabbi ci bii dugg ci ba nuur ci boo moytoo bii itam tàbbi ca bee dugg ca ba nuur ca donc da ngay fexe ba xam li nga xam lii moom mooy nan ngay tegee sa loxo ndey euh, sa tànku ndeyjoor ak sa tànk càmmoñ ci ñaari yoon yi nga xam ne moom moo lay conduire ca fa nga jëm parce que teg sa tànk ba mu yàgg nga daal di won ci wàcc tànk bee daal di ñëw fekk si bii ngeen di dox nga yaakaar ne yaa ngi ci dëgg fekk ne yaa ngi ci loo xam ne xamoo ko loola itam moo bari na ñu muy dal moo tax. doomi soxna yi ñoom seen bopp war nañoo rey seen bopp ci xam-xam-xam bii parce que moo gën a gaaw ci lépp lu ñuy def tey jii boo leen laajee élève bi gën a brillant brillant ci école bi boo ko woon tey mu ñëw nga ne ko dama bëggoon nga wax ma euh, atu jant bi weeru jant bi ñaatal mu ne la fukki weer ak ñaar nga ne ko limal ma ko mu ne la janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre ñun loolu lañ jàng école boo ko nee weer wi nag ñaata ñaata weer la mu ne ah man xaw ma loolu de xam ko dëgg la soo ko ci waxee sax wax ma ci ñeenti weer wala juróom rek ma jox la cinq mille du dugg man te bëri na sax ay mag yoo xam ne yi sax boo leen ko waxee duñ ko mën et tax. te pourtant ñoo ko moom ñun weeru jullit lañuy wax <laughs> du noonu ñu tàmbali kon <coughs> weer yooyu fukk lañ ak ñaar bi ci njëkk mooy muharram mooy li tombe ak janvier li tombe ak janvier <coughs> ma dolli ci beneen mbir boo xam ne bii mbiru secret la xam naa bu ma ko waxee ñu bari dañ dellu ginnaaw ne ah ñun kat ne ko ñu ngi def ay Euh, boo xoolee jan 31 euh, euh, décembre ak 24 décembre boo wàññee 24 décembre 24 25 26 27 28 29 30 31 muy juróom-ñetti fan te béy bi daf ne fii kat yi du jan mbari hiisa wulit nee na le 24 décembre ci la Isa judd mu ne saabiatul axir minhu fastafid ca juróom ñaareelu fan ba ci lañ ko ngénte ñun suñu diine jàngalatuñu ñuy ngénte ci juróom ñaari fan mais ñeneen ñoo ñuy jàngal ngénte ci juróom ñaari fan léegi ñun ñëpp juróom benn fan la ñu ngénte ñun ñëpp juróom benn fan la ñu ngénte dinaa leen wax lu tax tey benn fan tey tey jii nga yóbbu sa doom sa soxna dispensaire moo am doom léegi léegi nga ne ah jant bi sowul de tey lan la euh, talaata talaata la moom déedéet déedéet talaata gi rëcc na ko àllarba gii di ñëw dangay ngay xaar ba li des ci talaata wéy mooy desit bi tekk ci talaata day wéy parce que boo ko ngéntee ngéntee nga ko desit ba pare ngénteel nga ko lu matut ten ci mu ne bu ngeen seen soxna amee gone ci juróom-ñaareel fan ba nangeen ngeen ko wat tudd ko rendil ko mag ñi di ko tënkee ci waxtu ri xanaa loolu ñu ci bari ci ñiy tudd xam nañ juróom-ñaareelu fan yow boo xoolee sa doom tey boo jëleen tey ñu ne la tey talaata la am doom nga ne talaata laa koy ngénte wàcc nga talaata xoolal ba ngay tàmbalee alxames ajjuma samedi dimanche altine talaata xam nga talaata ñëw na dangay ngay wàcc talaata boobee doo ko ngénte ci talaata bi talaata bi day dem parce que ba ngay tàmbalee ba alxames muy benn fan mu leer <laughs> alxames ba ajjuma muy ñaari fan ajjuma ba samedi muy ñetti fan samedi ba dimanche muy ñeent dimanche ba altine muy juróom altine ba talaata muy juróom benni fan soo ko ngénte woon ci talaata ngénte nga sa doom ci juróom benni fan du mat moo tax boo demoon tey ci mbedd yi nii da nga gis xale yoo xam ne yi matuñu li ñuy def da ngay yow sa bopp da nga naan waaw xale yi lan moo leen dal léegi ah talaata àllarba nag talaata jëm àllarba mooy juróom ñaari fan ci àllarba joojee ca nga a ngénte defe naa ni li ma wax leer na leer na nañ amul benn natable maintenant ku bëgg ngénte sa doom nag ci àllarba ci talaata ah boo ko defee yaa ko defal sabu waaye li ma wax moom leer na nañ lu tax parce que bisu jant bi bokkul ak bisu weer bi bisu jant bi mi ngi commencer à partir de minuit une seconde zéro heure la ñuy wax seconde bu ci tegee rek ñu ne seconde bii mu nga jëm du matin une heure du matin deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures sept heures huit heures neuf dix heures onze heures douze heures mooy midi euh, euh, bis ba xaaj na ñu demaat fukki waxtu ak ñaar bis ba jeex na kon dafa am bis ci suba gi euh, genn wàllu bis fukki waxtu ak ñaar ak fukki waxtu ak ñaar ci ngoon muy ñaar fukki waxtu ak ñeent mais noonu la amee ci ci ci ci weer wi parce que bu ñu xëyee julli suba ba ne assalaamu aleykum bis ba dugg na bis ba weesu weesu na bis ba weesu weesu na li tax yonent bi sallallahu alayhi wa am am bisub altine dafa juddu gane àddina ci bisub dibéer jëm bët set di altine à trois cinquante quatre minutes mujj fajar àggut fi fajar bu ñu newoon assalaamu aleykum ci fajar talaata la jëm du du altine kon gis ngeen ni mu demee li feek àggagul ci fajar gi àggagul ci julli suba àggagul ci assalaamu aleykum bis ba ca la waaye bu ñu xasee ba ne assalaamu aleykum jeex na bis ba tàmbali na bis bee dem na léegi nag ku tàmbali ci bis bi fekk na bis bi am na benn seconde bu la raw dañ lay bàyyi ba le lendemain ñu door laa commencé compter loolu defe naa leer na su leerul question yi dina ko leeral kon muharram ñëw na mooy premier janvier mooy janvier safar tege ci safar mi nañ ko méngale ak février beneen bi rabiihul awal rabiihul awal moom mën nañ ko méngale ak mars beneen bi di rabiihu saani rabiihu saani mën nañ ko méngale ak avril euh, beneen bi di euh, jumaadal ula jumaadal ula mën nañ ko méngale ak mai beneen bi di jumaadal saani jumaadal saani mën nañ ko méngale ak juin mu juróom benn weer léegi ñu dem ci beneen côté beneen juróom benn weer beneen bi di rajab juillet mooy rajab moom maam mi ngi koy méngale comme bu ngeen ko bëggee xam beneen bi di chaabaan chaabaan defe naa ne ku xam daaru musti xam na chaabaan ni mu màggale chaabaan waxuma laa nag nisfu chaabaan weer wu am solo beneen bi ci tege di ramadaan mooy weer wii ñu nekk nii tey beneen bi ci tege itam di shawaal mooy weer wii ñu mal di korite beneen bi ci tege di zol xehda ba ca tege mooy zol xijja mooy diggewu tabaski ak tabaski tabaski mooy décembre décembre weer léegi nag boo jëlee yaxya tahajjud bi layli nga jël yooyu noonu teg ko di nga xam ban weer mooy fan ak ban weer booy ñaar fukk juróom-ñeent defe naa calendrier leer na mi ngi bëgg leer si léegi yéen ñii moo jógee fii war ngeen a mën defar calendrier léegi boo xoolee tey ñu ne euh, Euh, weer wu nekk arab lañ ko wax waaye nuñ ko xamee ci wolof ah bu ne euh, muharram mooy tamxarit tamxarit nag euh, ñu ci bari ci njóobeen yi dañuy defe ne bu ñu demee ba ca Ashura ba Tasuwaa juróom-ñeenteelu fan ba ba ñuy lekk cere yeeg yàpp yeeg yooyu defe nañ ne foofa nag la at mi jeexee ñu ne ku suurul ci cere yi ren déwén ngay suur maanaam hashora bi <laughs> kon gis ngeen booba njuumte ak ak fañ ñu fañ ñu sànni ci njuumte yooyu ñu yàgg ci lool ba tey jii am na ñoo xam ne ba tey jàpp nañ ne loolu mooy nekk mu fekk muharram premier muharram bi rek mooy premier janvier bi hashora mooy fukkeelu fan ba ci biir mu xam euh, tamxarit li ko waraloon du caagee ni rek euh, am na ñu bari ñoo xam dañ ko fixé ci benn be déedéet kooku loolu yàlla moo ko daan moo ko daan àndale ak ay yonent ñuy wàcc di wàcc di wàcc ba ci yonent yàlla Isa ibn Maryam est-ce que yonent yàlla Isa ibn Maryam de waaw yonent yàlla Isa ibn Maryam keroog bañ ko bëggee rey keroog bañ ko jàppee bëgg koo rey yëkkati ko ko suñu borom ba tax ñoom ñu di ko feete naan ascension ba tey jii jour booba musal googu ko suñu musaloon ci bisu Ashura loon yonte yàlla Adama ba mu wàccee ba ni mu ci kaw suuf ba ko suñu borom dàqee ci àjjana indi ko wàcce ko ci kaw moom awa moom soxnaam sa Hawa seytaane ma ko lekk loo woon garab ga jaan ja dugaloon seytaane ci biir àjjana ak jàmb jóob ma nga xam ne mii moom moo lijjanti woon ba xam fa garab ga nekk daldi ne kaay leen ma wan leen garab gi mu ngi nii ñoom juróom ñépp su borom daf ne wàcc ci ko suuf jaan ja dafa rafetoon comme gëléem su borom bëriñ ko ba mu mel ni jaan sànni ko ci kaw suuf ne ko nekkal doo noonu doomu aadama yi maa bëggoon jaan teew fii tey dinañ ko dóor dóor yoo xam ne yi kenn du ko wax ku yàlla bind mooy noonu doomu aadama bi gën a mag ci noonu ndax moo ñu wàccee ci kaw suuf ndax moo dugal iblis ci biir àjjana iblis wax ñu wax aadama ne ko maam aadama ne ko lekkal ci garab gi day tax nga sax parce que yàlla da cee lekk moo tax mu sax moo tax mu bañ nga lekk ci yow bañ nga sax kon gis ngeen ba ko su borom wàccee ba mu koy jéggal bakkaaram keroog bi su la suñ ko toppee fukki yonent yi nga xam ne yi ñoo ñëw ñépp kenn ku ci nekk bañ lay wax xoolal yonent yàlla Muusa keroog ba mu jëlee bani Israël su mboroom joxoñ ko euh, barul xalsoom ne ko jàllal ci géej gi mu ñëw ba jub géej gi mu ne ko jëlal seet wi nga dóor ko ci géej gi mu jël yet wi dóor ko ci géej gi géej gi daldi def ñaari pàcc mu jaar ci na ñemewut a dem ba jàll mu yonent yàlla Muusa ak i ñooñam jàll Firawna na doo xam nag ne comme ñoom jàll nañ moom dina mën a jàll mus muslaay googu ko su musaloon loola bisub Ashura la woon bis booba nag la yonent bi sallallahu alayhi fekkoon waa Madina doon ko woor bi mu gàddaayee mu ñëw di yahudi Madina fekk ñu koy woor ñu ne lan ngeen di woor ñu tuddee ko ñoom alxansar ñun bis boobu ñu ngi ko tuddee bisu feet la woon dañ koy woor yonent bi ne ko gënu leen ñoo yey ci Muusaa kon ñun dañ koy woor moom moo indi kooru Ashura waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxee ko ne ko yooyu yahudi kay ñoo koy woor ñu ñoo koy woorandoo ak ñoom mu ne bu ma fi déwén fekkee dinaa woor juróom-ñeenteel bi wuute ak yahut moom nu bëggoon bëggoon wuute ak yahut bëggoon a wuute ak yahut suñ ne ko yahut lii la ñuy def mu ne nañ def nangam wuute ak ñoom mu ne kon moom dina woor juróom-ñeenteel bi wuute ak yahut moo tax ñuy woor juróom-ñeent ak fukk ngir yéene mais fekk fi woon yonent waaye dafa amoon yéene ne dina ko woor bu ko fekkee kon gis ngeen ni ñu muharram mooy tamxarit Euh, safar mooy euh, diggu gàmm diggu gàmm bu ñu xoolee rabiul awal mooy gàmmu yent bi rabiul awal la gane àddina ci fukkeel fan ba ak ñaar ci 3 cinquante 54 minutes dimanche jëm altine moo tax moom altine rabihu saani mooy rakki gàmm bu ñu xoolee jumaadal ula mooy rakkaati gàmm jumaada saani mooy maami rajab mooy ndey koor shaabaan mooy balaxlu ramadaan mooy koor shawaal mooy kori zol xihda mooy diggiwu tabaski zol xijja mooy tabaski defe naa loolu buñ ko jàngee buñ ko jàngee ba mokkal ko ëllëg ak sibir duñu am yeraanga ci ku ñuy laaj lan mooy seen weer ah seen weer yi at seen at limal ma weer yi doo am kersa doo am yeraanga waaye tey jii bëri na ñoo xam ne ñi boo leen ko woon dañuy am yeraanga dañuy am kersa ndax mënuñu ko mokkaluñu donc loola yaraanga euh, doomu soxna la ak itam dafa am loo xam ne lii euh, ci calendrier lu doy waar la dafa am at yoo xam ne yi dafay am kaps kaps mooy lu ñuy dolli mi ngi mel ni Euh, février bu demee ba ñeenteelu at bi day doon vingt-neuf yeneen yi ci des vingt-huit lay def vingt bi lañ koy def vingt-neuf bi lañ dañ koy dolli ci février bu février bi doonee vingt-huit ñaar yoon ñett yoon ñeenti yoon juróomi euh, benn ñaar ñett ñeenteel ba ci dañ koy dugal ci février ñeenteelu at kii nag trois cent cinquante-quatre jours lay def weer wi parce que weeram moo gën a gàtt ci weeru euh, jant bi ci fukki fan ak benn buñ la wanoon tey premier janvier ren nga xool diggante premier janvier ak premier muharram fukki euh, fukki fan ak benn at mu nekk bu bii dee bii dee nga xool seen diggante fukki fan ak benn lay doon loolu mooy différence bi nga xam ne moom ma ci nekk waaye bu fekkee ne dafa am kaps moom juróomi xumus xumus lay lay am moom at mu nekk day am benn cinquième de jour boo xam ne bii day dog ñu ñu teg ko comptabiliser ko ñaari at mu doon ñaari juróom ñett mu doon ñetti juróom ñeenti juróom mais juróomi juróom duñ ko dugal ci at moom déedéet dañuy xaar ba ci juróom ba ñu door ci dugal mais fan lañ koy dugal bu ñu xaaree ba ci juróom benneel ba ñu door ko dugal mais dañ koy dugal ca at weer ba mujj ca at ma weer ba mujj ca at ma muy zol xeex da day daal di jeex foofu heure boo gisee CAPS am ñetti weer danañ tegale am fanweer ñetti weer danañ tegale am fanweer zol hijja dana am fanweer zol qexda dana am fanweer parce que dafa kaps tam xarit xaram dana am fanweer ñett yooyu da koy mais spécialement bu CAPS lay doon parce que feneen foo ko dugal it ñaar fukki juróom-ñeent nga koy dugal mu doon fanweer te ñaar ñi ko eh, eh, ñi ko séq bu ci ne fanweer lay doon kon ñett ñëpp fanweer lay doon kon foofu si leer na léegi nag caps boobu nag nañ koy calculer nan lañ koy calculer booy bëggee defar calendrier dañu xaaj calendrier ci fanweeri at 30 ans ñu ne fukki at yu njëkk yi boo xoolee ñaareelu at bi kaps la at bi kaps la bax ziyun bax ziyun juróomeel bi kaps juróom-ñaar bi kaps la fukkeel bi kaps la deuxième décade bi adwatun alif bi mooy onzième bi kabs lay doon daal bi mooy quatorzième bi kabs lay doon waaw bi mooy seizième bi kabs lay doon ta bi mooy ñaar fukk ñaar fukk juróom-ñeent bi kabs lay doon mu jeex léegi na nga dem ci fanweereel bi bi ci mujj mu doon juun ajim bi 3 la muy 23 waaw bi 6 la muy vingt 26 xaa bi juróom-ñett la muy 28 kaf si génn boo defaree sa calendrier kaf si ñëw euh, sa jëdwal ñëw weer yi ñëw bu ci nekk nga xam nombre jour bi mu am mais doo juum boo juumee rek ci ñiy làmbatu di xool ndax weer wi feeñ na ma feeñul ñooñu nga <laughs> ñooñu nañ ma baal nag parce que man précision lay wax xam-xam lay wax am na lu ñuy tuddee isdilaaf isdilaaf mooy nag euh, xam-xam boo xam ne bii dafa lamb ci mi ngi mi ngi xaw a guddi tuuti ma indi ko isdilaaf parce que defe naa ne ñaar yi indi naa leen isdilaaf mooy kullu lajjin 33 ans yu nekk an yutimma bu matee al arab weeru arab nee na yunaayiru janvier fiihi mun hadimu nekku ci loolu defe naa bëriwul ñu ko seetlu nga gis benn atu euh, atu arab tàmbali muharram ba ca zol hijja amul janvier foo ko fekk nag mooy isdilaaf isdilaaf mooy dafa feranglaayu dañuy tàmbaliwaat beneen 33 ans beneen 33 ans loolu mooy tudd isdilaaf euh, li ma andi woon bëri na waxtu wi daanaka mën naa wax ne jeex na waaye li ci am solo rek moo di li ma bëggoon a andi mooy euh, li différencier calendrier euh, li différencier weer ak jant ak àgguma sax ci juróom-ñaari asamaan yi àgguma itam ci juróom-ñaari suuf yi ndax lu xam-xam la bu dul jeex moom du jeex heure boo xëyee rek benn point bi rek mën nga cee am ay ay njàngat yu bëree bëree bëri yoo xam ne ni daanaka du jeex waaye dama doon indi les grandes lignes pour ñu xam ne xam-xam la bu ñu war a euh, farataal suñ bopp ndax alxuraan da ko sàgganewul da cee joxoñ baaraam bu baax a baax a baax a baax te bëri na ñoo xam ne ñii ñi ngi am fu ñu waroon a jàll mar marati bi ñu waroon a am munuñ ko am te sàggane xam-xam bii rek la sàggane xam-xam bi rek la gaaw na lool ci yóbbu la fa nga bëgg a àgg incha allahu taala gis nga ko ñëw na waaye nag mënoo ci dara la shamsi yambaxi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabihna wal kullu fi falkin yasbun boo gisee su mborom ba mu bindee suuf si bind asamaan si bind jant bi bind weer wi ba jox leen départ ba léegi kenn taxawtu kenn ñemewuta taxaw de kenn du am retard tardement kenn du ko am benn xisa laa leen di jox seytaane dafa am benn waay bu mu yendool waa ji julliwut suba julliwut ngoo euh, tisbaar julliwut ngoon gi muy takkusaan julliwut timis géeye ñëw mu bëgg julli lépp seytaane ne ko xaaral ma doo wàcc la fi ndax yow ñeenti tooñ nga tooñ sa boroom ci bis bi mu jéggal la te li ma leer mooy yar baa ngi ñëw man benn tooñ dong laa tooñ su borom mbugal ma lim ma mbugal lépp xaaral ma daw bala ma fee su mbugal fekk yow gis nga doomu aadama mën naa xam ne lii bu ko defee tooñu yàlla la tooñ yàlla la xam na ko waaye daf du tee mu def ko gis nga seytaane benn tooñ boobu mi ngi daw moom nee na bëggatu la fekk kuy tooñ yàlla day wax rek lu ko neex waaye mooy xiirtal nit ñu bari ci ñuy tooñ yàlla Euh, mbokk yi defe naa ne sept jot na sax ba tegal cinq minutes fekkee ne mën nañoo am dix wala quinze minutes yoo xam ne yi mën nañ koo lal ci waxtaan yi laaj ci li nga xam ne li mooy li ñu doon waxtaanee ñu jëm ci andi ay tontu suñu gém kàttan rek euh, ba mu gën a leer rek defe naa ne li euh, ma ko waxee nii am na ci lu leer waaye am na ci ñoo xam ne ñi dégg bi des na ba mu xaw a lëndëm tuuti bu ñu àndee rek ñu leeral ko incha allahu taala kon nag euh, inna hazihi tazkiratun fa man shaa attaxaza ila rabbihi sabila wa ma tashauna illa an yasha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wi nga xam ne moom nga doon tey mu aju woon ci xam-xamu ilmul falak wa ma yata'allaqu bihi yaakaar naa ne képp koo xam ne doon nga teewlu waxtaan wi wala doon nga doon nga ko topp ci réseaux sociaux yi muy internet yi ak yooyu ak télévision bi yaakaar naa ne am nga ci njariñ loo xam ne tey njariñ lu am solo la ba tax na kon yaakaar naa ne ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo wii nga xam ne moom nga ñu andil tey nga xam ne benn jullit mënu koo ñàkk bañ a xam yaakaar naa ne jullit bépp boo xam ne bii eh, da ngay sa diine ñor na la eh, ilmul falak moom war nga ko mën a jàng mag ñi itam wax dëgg yàlla bu ñu xoolee gis nañ ne doon nañ ci sonn lu baree baree bari gis nañ sëriñ Soxaybu Mbakke mi nga xam ne ci waa kër sëriñ Tuubaa la nattugaay googu ngay wax gisoon nañ ko ci këram nattugaay googu ñuy nattee waxtu julli daanañu ne ci la daan nattee waxtu julli suñu mbokk mu nekk fii moo xam ne mu ñu koy wax sëriñ Hadi Touré moom itam ku ci am ku ci yàlla mayoon la ba defar na ci ay téere yu bare bari yoo xam ne ci wàllu gu demee noonu la ki nga xam ne moo fi nekk léegi muy doom di sëriñ Abdoul Aziz Touré moom tam gis nañ ni wàll googu am na téere yu baree bari taalif na ko ci ilmul falak yu baree bari yoo xam ne gëstu na ko ci xam ci indi ci ay xam-xam yu leer yoo xam ne yaakaar naa jullit ñëpp a ngi ci jariñ kon loolu yaakaar naa ne xam-xam la boo xam ne jullit ñi waruñu koo neenal war nañ koo gëstuwaat bu baax a baax gën koo bàyyi xel ndax la lu aju seen yi ñu war a jëfandikoo seen àdduna la kon yaakaar naa ne ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la xamal ne waxtaan wi mbokk yi déglu nañ ko bu baax a baax am na solo lool xam naa nag incha allah ñu ngi question xam naa mi ngi ñëw bu ñëwee xam naa incha allah ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi xel bu baax a baax xam ne moom la fi sëñ bi doon waxtaane xam naa sëñ baa ngi sëñ bi yor question yi mi ngi di ñëw bu ñëwee incha allah ñu jox ko mu am laaj yi li des ci waxtu wi yaakaar naa ne dana aju ci wax waaye daal li am solo daal mooy mu assisat Wafa daal mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ci sa xam-xam bu rafet bi nga xam ne andi nga ko fi tey ak ni nga ko euh, leeralee ba julli yëpp mën cee jariñu ñu ngi lay sant baax de la gërëm kon xam naa dañ jox oustaz Ahmadou Mbow mu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan bi sëñ bi doon waxtaanee bisimilah sëñ Ahmadou wax أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul uqdatan min lisaan yafqahu qawli bokki jullit di bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen jaar ci weeru koor wu tedd wi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñaan yàlla mi am jàmm yàlla nañ ko yàlla boole dolli sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ci tomb bi nga xamante ni moom nga ñu doon jàngatal te muy tomb bu am solo boo xam ne itteel na bépp jullit mu war a xam mbirum diineem mu war a sonn ci mbirum diineem rawatina ni nga ko waxee bis yi ak weer yi ak waxtu yi muy lu am solo kon ñu ngi lay sant bu baax a baax professeur di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel euh, mbokk yi ñu ngi lay sant bu baax ci turu mu assasatu wafa waxtaan wi gars yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax a baax bi ngay wax mel na ni bokk yépp ñu ngi teewlu di la bàyyi xel bu baax mbokk mi da doon laaj ndëggu yi ñuy natte waxtu yi mooy lan ndëggu yi nga xam ne ci la ñuy natte waxtu yi mooy lan waa bismillah ma mbokk yi ndëggu yooyu mooy sa ndëggul tànk sa ndëggul tànk gis nga bu dee xale bu ndaw bu dee xale bu ndaw sax fii keppaaram tollu <laughs> su borom ni muy dafa doy war bu dee xale bu ndaw fi keppaaram tollu ndëggul tànkam noonu lay toll pour tisbaar jot bu ca tegee juróom-ñaar laajul mu mag laajul mu njool laajul mu gàtt laajul mu déedéet sa ndëggul tànk rek ni moom daal sa ndëggul tànk la laaj nga teg ko boo ko tegee benn yoon boo wanee jant bi ginnaaw benn su dee janvier benn la euh, juróom-ñeent la tegal juróom-ñeent tisbaar jot na su dee beneen weer it tegal sa ndëggul tànk rek teg rek ba lim ba mat nga rëdd këriñ mooy ndëggul tànk incha allah jërëjëf. mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la sante ba noppi moom dafa am lu mu bëggoon a leerlu moom dafa nekk ci réew mu ñuy wax Finlande mu ni ñoom dañuy toog juróom weer wala juróom benn yoo xam ne ab jant rek la ñuy gis maanaam bëccëg kese la ñuy dund mu ni loolu ndax am nga loo ko ci mën a jox ci ay xam-xam wala yooyu. waaw euh, loolu itam jàngale nañ ko ci ndax euh, boo demee sax Séoul ay Finlande côté yooyu dañu am juróom benn weeri bëccëg juróom benni weeri guddi looloo nag ñun ñi nga xam ne bis bi ak guddi gi day ñëw ci 12 heures ak 24 heures duñ daf ñuy jaaxal dañuy am juróom benn weeri guddi di taal lamp ak juróom benn weeri bëccëg ndax jant bi dafay balaa tourner juróom benn weer lay doon balaa bu gudd tourner balaa dellusiwaat juróom benni weer lay doon léegi ñoom dañuy jël waxtu waxtu wi mu war a doon par léegi ñu ne tey dañuy natt weer wi nangami douze heures de temps la douze heures de temps bu nekk bëccëg la douze de temps bu ñu ci teg guddi la muy benn bis muy vingt quatre heures ñu natt ko bu vingt quatre heures jotee li ñu war a def ci sept heures la ñu war a ndogu ñun bu sept heures jotee ñu ndogu bu ñu demee ba nga xam ne bii 6 heures la ñu war a julli si 5 heures et demi la war a bàyyi xëdd ñu bàyyi xëdd 5 heures et demi ñoom dañ koy natt ci waxtu waaye duñ ko natt ci jant wala ci bidéo wala ci weer wi ci dañuy natt ci waxtu wi dañ koy bind ñoom incha allah jërëjëf. jërëjëf mbokk mi nee na daf bëggoon moom nga dolli ko ak leeral ci xam-xamu biddiw yi lu mel ni xeeti dëllooñ. lu mel ni xeeti ceebu yi nga xam noo ko def nga xamante ni ci ay biddiw la ko mag ñi takk lu mel ni ñu naan ceeboom maamu niisaan ceeboom rëcc ceeboom càng ba ci yooyu nee na bëggoon na ci xeeti biddiw yooyu loolu itam loo ko ci mën a dolli ci ay leer. <laughs> waaw loolu dugg naa ci parce que mooy mooy mooy fusool yi ma doon wax rek euh, lu ci nekk dafa am waxtu woo xam ne wii ci lay ñëw euh, mi ngi mel ni euh, panam tey ñu ne la été dafa am ay façon yi ngelaw yoo xam ne yi ngelaw yi bokkul bu ci nekk ak sa moroom am na ngelaw yoo xam ne yi su ñëwee li ci biir suuf si sax da koy génne mooy waral ni mu ko mën a waxee même gunóor yi nga xam dañuy làqatu woon sax dañuy génn rabu àll yi nga xam ne dañu bëgg lekk ñooñu dañuy ñëw di leen lekk te bu génnutoon bu ngelaw loolu ñëwutoon dañu am ay jafe-jafe ñoom pour ñu mën a suur kon su borom moo moo bindee noonu jamono waaye loolu itam nekk na loo xam ne lii lu beneen leçon lay doon ndax bu ñu ñëwee ci loolu day gudd lool ndax mënoo tàmbali leen li te àggale leneen li ci des ni ma ko mën a waxee rek mooy ngelaw li rek ngelaw yi day am ngelaw yoo xam ne ci kaw lay ñam am ngelaw yoo xam ne ci biir la am ngelaw yoo xam ne day tàng am ngelaw yoo xam ne day sedd waaye am ngelaw yoo xam ne ci biir xeer yi sax day duguba foofu day yóbbu suuf si yooyu yëpp dafay am noonu la ab taw amee cooroon yeeg yooyu yëpp noonu la amee jërëjëf jërëjëf mel na ni ci sa biir wax bi ngay tudd euh, Ashura yaa ngi ciy tudd lu bare bare lool dama ne woon sax noonu nga ko wax am na nu ko suñu mag ñi tënke woon tënk bu gàtt bu am solo boo xam ne euh, lu mel ni sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu indi woon na ko di wax ci Ashura noonu nga ko waxe buur yàlla tànn na fukki yónneen ci seenu xeet ba yónnee leen ñu yor ko maam suñu aadama ca lañ ko jéggale moo tax nu war di woor ci asura ca la ko yàlla bindee moo xawaa moo tax nu war di woor ci asura idrisa suñu yoneen bay durus xuraana ca lañ ko yëkkatee muy jinaan noohin mi tax ba asamaa ak suuf deex yépp gëndoo gaal ga maaw yu tuuse fukkeelu tam tamxarit la gaal ga teer soppeem yi yépp wàcc daal di reer yëgal ni kat maam sunu ibrahima ca la ñu faye sawraam wa jahim fekkoon na nam rosaal ba nam nga ba yàlla naan yaanaaru ko ni barda bul fàtte isa mari ruuxullahi ca la ko maryaama amoon bi la ca lañ ko yëkkate it mu yooyu ba asamaaw ñu rey yaxóot ba niroog moom ruuxam gannaaw mel ni kon noonu nga ko waxee am na lu ci bari loo xam ne Sëriñ Musaa Ka radiyallahu taala ko waa kii da doon sàkku ci yow itam nga dimbali ko ci ci sa biir waxtaan dafa am nu mu ci dégg ci te moom nee na loolu dafa wutee lool ndax waxtu yi dafa am ñetti xaaj am na saïd am na xiis am baynahuma mu bëggoon nag nga dimbali ko ci yooyu itam ndax comme moom day faral di jëfandikoo kurus di ñaan te bëggoon na buy ñaan léeg-léeg mu dajeeg waxtu yi nga xam ne waxtu saïd la nga musal ko ci tuuti rek incha allahu taala waaw waxtu yooyu aussi dafa am euh, benn bayit bu ko andi rek dafa am waxtu yu mu andi ne yii dañoo leer nañ am yeneen waxtu yu mu andi ne yii dañoo leeruñu lëndëmuñu moom tasaj lañ am yeneen yoo xam ne yii aussi dañu wax ne ñooñu dañoo lëndëm këriis ñoo ñoom dañu am gaaf gaaf sax la ko tuddee waaw yooyu nag Euh, di ko tàmbali di ko liggéey dafay laaj euh, am ay jumtuwaay yoo xam ne dañuy toog bu ñu toogoon à peu près dix quinze minutes yoo xam ne yi dañuy jublu ci loolu rek mën naa ko génneel waxtu yi ci bis bi yépp ba nga xam ne bii daanaka mën a bis bu set nag lay dem parce que benn bis rek lay doon waaye bu bu subaatee la ñëwoon démb day dellusiwaat tey mi ngi mel ni waxtu julli yowoon démb rek day dellusiwaat tey noonu rek la deme incha allah taala waaye du loo xam ni dañ koy daal di indi léegi nii nii nii incha allah. <laughs> jërëjëf kon mbokk moomu mu bàyyi xel lool rek mbokk muy jëfandikoo kurusam te bëgg di dajeeg waxtu yi nga xam ne saïd lañ yàlla na ko ci yàlla dëppale bu baax a baax waxtu saïd mooy waxtu woo xam ne boo ci ñaanee rek day yomb mu nangu lool day yomb mu jàll lool béy na xumaa nag mooy mën naa kii waaye naxis moom mooy waxtu woo ne dafa dënam kii doo laaj mu ni ndax asamaan am na ay yoon. asamaan am na ay yoon euh, moo tax su mborom bind wax ne wa samaa'i zaatil buruj burj yooyu mooy yoon mais du yoonu doomu aadama fi muy jaar mais yoonu fëlëg bi nga xam ni moom su mborom bind weer bi dafa am ay yoon mooy manazil manzil yi nga xam ne yi bu set yoon weer bi du ko wàcc du ko wàcc daf ne la la shamsu yambaxi laha an tudrikal xamaru wala laylu saabixu nahaar waaye daf ne la wa kullun fi falakin yasbahun yoon wu nekk fañ la jaar jaarloo yow foofa ngay jaar mais nag du yoonu doomu aadama fa mu war a jaar pour dem déedéet yoonu fëlëk bi nga xam ne bii moom la su borom bind ne ko yoon bii ngay war a jaar ci weer wii wala ci bis bii wala ci waxtu wii noonu lay demee incha jërëjëf mbokk mi day dégg moom nee na lu baree bari ñuy wax aw weer woon jàpp te mu gis ci. xeeti téere yeeg yu baree bari am nu bari nuñ koy waxee daal ci wolof ñun jàpp weer lan xam xañ na bu doon ci tubaab éclipse lunaire la ñuy wax foofu itam bëggoon na loo ko ci mën indi ci ay leeral ndax moom daal da ciy dégg ay werante yu bare baree bari mu bëggoon nga dolli ko ci ay leeral. waaw euh, dafa laaj leeral parce que dafa am itam jàpp weer ak jàpp jant ak jàpp jant li ci gën a raar li ci gën a raar. mooy jàpp jant jàpp weer nag day am waaye du caagee ni dañ koy ne nuus te déedéet système la boo xam ne bii euh, suuf si nga xam ne bii mooy dox ci diggante weer wi ak jant bi suuf soosu mooy dem ba nëbb leeru jant bi weer wi su ko nëbbee yow dootoo gis jant bi foofu la ñuy wax na jàpp nañu jant bi foofu nga koy gisee waaye bu demee aussi ba weer wi dox wa suuf si dox diggante jant bi ak weer wi ba nga xam ne bi weer wi moo féete na weer wi day nëbbu ne këriis waaye doo gis dara dana ñum rek ndax weer moom amut leer weer wi amut leer jant bi moo koy jox leer mu dina ko jox ñun suuf si weer wi amut leer ay xeer rek la boo demee fekk fa ay xeer kese moom amut leer donc jant bi moo koy jox leer goo xam ne gi moom lay tappe ci kaw suuf noonu lay deme kon jàpp googu mooy euh, euh, suuf si day dox diggante jant bi ak weer wi wala weer wi dox diggante suuf suuf si ak ak jant bi ko defee loolu euh, jàpp day daal di am nëbbutu day daal di am day lëndëm jërëjëf jërëjëf kon mbokk mi déggoon jàpp weer na jàpp ne loolu am na weer bi day wëndeelu di wër boppam di wër euh, suuf si wala di wër jant bi suuf si itam day wëndeelu di wër boppam di wër jant bi loola waral ñeenti fusool yi am faslu rafi faslul xarif faslu chey faslu chita moo waral yooyu yëpp kon noonu ko mbokk mi waxee dégg nañ ko baax kii mu ni ginnaaw bi ma rafet la waxtaan wi dafa dégg wala day jàng sax ci téere ñu ni maanaam ndox mi mi ngi bàyyi ko taw bi mu ngi bàyyi ko ci ndox mi nga xam ne moo nekk ci suuf maanaam yére yi ñuy fóot wala cin yi ñuy togge wala yooyu ndox yi ci nekk moom la ñuy jé moom moom mooy mooy dajalowaat ba tax tawub daaw ba day mel ni lam tawoon daaw day mel ni moom lay tawaat ren loolu itam mu bëggoon nga dolli ko ci bu baax ndax boo jàngee ci wàllu juxraaf loolu dañ la ko jàngal ba ci suñu école yi ak suñu téere yi di wax ni boo fóotee ay yére weer ko da ngay gis ni ndox mi ci nekkoon wow na ana boo taaloon cin def ci ndox di ko xam rek te bàyyi bu yàggee day ngiis ana ndox ma ak yu bëree bëri mel ni ndox moom dañ day dajaloo ci asamaan si ba mu bëri mooy taw foofu itam bëggoon na nga dolli ko ci ay leer waaw taw bi moom yàlla moo xam nan la koy nan la koy dajalee waaye ñun liñ jàng ci li nga xam ne moom mooy euh, science li science génne mooy réew mu la gën a bëri ay garab moo la gën a bëri ab taw moo la gën a garanti moo la gën a am stabilité taw moo am stabilité mën naa taw euh, sax juróom-ñetti weer ci fukk ak ñaar am na réew yoo xam ne dañ koy def boo demee tey ci ay Gabon côté Afrique du Sud côté yooyu dañ si benn réew boo xam ne da tax fukki euh, juróom-ñetti weer wala juróom-benn sur juróom-benn lu tax parce que dafa bëri ay garab léegi nag garab yooyu ñoom ñooy jël ci suuf si ndox di ko dundalee seen bopp seen seen euh, tooyaay boobu buy wow bu ko jant bi wowal day mel ni day naaw ci kaw niir yi niir yi di ko dundee. di ko dundee ba nga xam ne bi suur nañ ni ñu ko mën a waxee mu daal di koy yebbi nag bu leen ko yebbi laatee ndox moomu daal di dal ci seen kaw tooyal leen waaye dugg nuur ci suuf si seen reen yi jëlaat ko di ko def mu ngi mel ni dañu leen koy jox ñu jox ko suuf si suuf si jëlaat ko jox leen ko ñoom ñu jox ko asamaan si noonu lay demee incha allah barkal jërëjëf jazakallahu xeyran Euh, mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi loolu daa bëggoon nga wax ko tuuti rek ci suuf yi juróom-ñaar nga musal ko ci tuuti rek comme ni ñu wax naan suuf yi juróom-ñaari suuf la ak yooyu bëggoon na foofu itam boo waa suuf yi juróom-ñaar du du ay suuf yoo xam ni benn la fii benn la fee benn déedéet suuf yi juróom-ñaar mi ngi mel ni tey bu ñu la bu ñu toggoon ab nen ba mu ñor ñu teg ko daal di koy xar ci digg bi. dinga ci gis lu weex di nga ci gis lu mboq noonu la suuf si juróom-ñaar mel suuf si buñ ko xaroon ci digg bi da nga ci gis loo xam ne lii euh, daanaka bu ndox mi ñëwee moo koy gaaw a muucu dugal ko ci beneen suuf façon suuf la day dem ndox mi di dem di dem di dem ba àgg foo xam ne fii fa lañ ko war a téye nag mooy euh, ban bi nga xam ne moo war a téye ndox mi nag loolu moom lañ tuddee suufu juróom-ñaar benn bi ci kaw moom dafay nekk loo xam lu nooy lay doon heure bu ndox mi ñëwee rek mën naa jàll léegi nag ñu di ko jàllante di ko jàllante di ko jàllante ba juróom-ñaari suuf yi mat loolu mooy suuf juróom-ñaar waaye du benn suuf fii benn fële benn fee déedéet ni ma la ko mën a waxee daal mooy boo xaree nen ni nga koy gisee noonu la suuf si mel dañ koy xar gis ci juróom-ñaari couche couche ay couche la yoo xam ni bii dafa jaune bii verte bii bleu bii yeneen ay couleurs yu bari lay am maanaam li ci gën bari daal mooy jaune am na weex am na gris am na euh, xonq am na waaw noonu la demee. jërëjëf mbokk mi nee na dafa bëggoon nga baaxee ko tuuti rek ci biddiw yi nga xamante ni ci lañuy xoole penku bi waaw biddiw yi nga xamante ni ci lañuy xoole penku bi nga baaxee ko ci seeni tur xaj na wala yi demee noonu. ci ni mu dikkee laaj bi waaw yi ñuy xoolee penk bi euh, boo xoolee di nga gis benn biddiw boo xam ne bi heure boo gisee ne weer wi feeñ na moom mooy koy féete ko biddiw boobu nag boo ko xoolee ci mu jàkkarloog sa jën yi boo ko wanee ginnaaw rek foofu la penk bi nekk waaw moom lañ tuddee najmul xot bi waaw moom lañ tuddee najmul xot am na yeneen yoo xam ne waaye yooyu itam dafay laal ci laal astrologie te man bëgguma laal astrologie waaw. waaw ki doon laaj ba xam moom itam wàllu muurum jant bi comme ni nga ko waxee rek mu ne léeg-léeg nga dégg ko ci ay réew ci ay réew yi àddina yi léeg-léeg nga dégg ko fi moom itam bëggoon na nga indil ko ci ak leeral ci wàllu jàppook jant bi waaw xam naa moom waaw acca acca incha allah waaw kii doon laaj mu ne dafa dégg ci sa biir yi wax nga ne xam-xam bi buñ ko fonkee dina am ak yokkute gum ñu jural bu baree bari mu doon laaj da nga ne xam-xam bi buñ ko buñ ko fonkee dina ñu jural ak yokkute yokkute mu doon laaj yokkute yooyu rek nga bëgg ko ci loo ci mën a dolli rek ngir mën ko mën a xam bu baax ci xam boobu buñ ko fonkee yan xeetu yokkute yuñ ci gën a mën a yokk bu baax. yokkute bi ci njëkk mooy nga xam li la yàlla sant d'abord kañ nga koy def. yi la yàlla sant lu wuuteeg julli juróom ban waxtu nga ko war a defee mooy yokkute bi ci njëkk bi ci njëkk ban waxtu nga ko war a defee bi ci tegee mooy ban bis nga ko war a defee bi ci tege mooy ban weer nga ko war a defee defe naa ne ñett yooyu boo ko xamee rek yokk nga lu bëree bëree bëree bëri waaw Pape Modou Ndiaye sant nañ la bu baax <clears throat> gërëm la ci waxtaan wi am gu mu am solo di la sant di ñaan yàlla mu guddal sa fan te wéral sa yaram suba incha allah ci àllarba ji ñoo ngi dalal albahis euh, Cheikh Mbacke Thiam muy gëstukat Cheikh Mbacke Thiam waaw moom itam mu ngi war a waxtaan ci euh, daruratu tanzimul maalumat wal ittisal al badilul muslim maanaam euh, yan pexe lañ mën a lañ mën a Euh, jokke ci lislaam ngir sellal fànn yëglu ak yëgle waaw waaw yan pexe lañ mën a jokkee ci lislaam ngir lañ mën a jokke ci lislaam ngir euh, fànn yëglu ak yëgle waaw yan mën a pe waaw yan pexe lañ mën a jukkee ci lislaam ngir sellal fànn yëglu ak yëgle yan pexe lañ mën a jukkee ci lislaam ngir sellal fànn yëglu ak yëgle waaw maa ngi jégalu ba alxames ci incha allahu taala ñu ngi dalal professeur Essa Guèye muy war muy waxtaan ci al idaara al maliya fi tariqatil muridiyya waaw saytum alal ci yoonu murid euh, su nekkee bisu ajjuma bi incha allahu taala albahis Moustapha Silla muy gëstukat Moustapha Silla mi ngi wax xawlal aqida al ashariya lu jëm ci pas-pasu ashariya su fekkee gaaw bi nga xam ne ci la ñuy tëj nag euh, waxtaan wi incha allahu taala a cheikh Fadou Chouaibou moom la ñuy dalal ak oustaz xat fakka dawrul muslimin al awail fi xidmati al maalum wa daawatu al xiyaada al muridiya ila al ilmi taxawaayu jullit ñi taxawaalu taxawaayu jullit ñi waaw taxawaayu jullit ñi ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji mën ngeen ci jàng alxuraan man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seeni waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàll woowu indil leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññeeku ci yoonu lislaam yu ñu ràññeeku ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirëb ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag lañuy ubbi ci weer wii lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i NANE point com mën ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bii à partir des États-Unis 1-877 218 9413 mën ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf bokk الوجود والختم قد وجب lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express dangeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jànge métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha Mbacke Bassirou sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu génn ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société dippee ko GIE Daaru Minam Express ak GIEDM Express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonnage rawatina ci jàkk yi juma yi kër yi GIE DM Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wér te mooy ak GIE m Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ca Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com Touba Darou Minam Dia et frères Touba Darou Minam di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia et frères na ngeen fi amee ay portable ci ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marques Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicon ay câble moo xam marque bu ngeen ci soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données si seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Ndiaye frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de si Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne. ñi ngi fii disponible ci Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Touba ci kanam. ku ko ci xam. lu ngeen message rek naa ko sasoo. waaw. Ah, dugal naa ci téeméeri junni. wajalilaayi. mi bi jaayi xayri ma nabaat Tuubaa ca kanam moom ku ci bokkut xaw man looy looy bokk ñi nga dégg ñu naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Tuubaa ca kanam am ah ñoo ko sikar bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Tuubaa ca kanam ay xeej ak ñaw koy jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam noo bëgg a def loolu ab laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi te mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Touba ca kanam mooy def ko liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seen i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam kii du Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine. ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre mp lustre cristal pm lustre cristal gm lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer nañ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77.

Touba ca kanam sëriñ Muntaxa Mbàkke yee salaat ndigal li bi nga xam ne ni feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam nee na àndoon ngeen ko nag waaye a ko ànd ba fii mu toll nag daa fetli nee na fii mu toll nag daa fetli laxasaayam fas ko yéene ànd ak yéen sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës ci biir dëkk bu sell bi di Touba nee na mbooloo mu mës dégg ci mbooloo mi gën a am yaakaar liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfut doo ko ci am yàlla suñu borom dimbali leen ci ba positif bi ngeen ko tàmbali rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fa mu doon jëriñu nit ñi te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom sa membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICI CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 wala ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bi di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage buy ci air waa kër Mbàkke yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook agent de voyage bii di woo ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokku soxna ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa mbir yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllu jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngeen mën a jokkoog ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mbooleem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkke woon ñu ko muy ñu delloosi ko mu di salle de classe su defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawni kii الباقي من الأمراض وكب من أنكر wa rahmatullahi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen i waxtu yi ngeen xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàllu woowu indil leen ci nag ay boroom xam-xam yu ñu ràññee ko ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne dingeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag lañuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i nane point com man ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bii à partir des États-Unis 1-877 218 9413 man ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf Amen